ak waadil qura gisoon nañu njàngat yi nga xam ne ñoo ci jóge woon jëlaloon nañu nag ay jataayi jataay eh, waaye walillaahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ ko daldi woon nañuy gis masala yiñ gisoon ah te yaakaar naa ne fàttewuma ci dara surtout yi nga xam ne waxoon nañ ne dinañ ci ñëwaat Euh, bu amee nag koo xam ne gis nga ne bon am na yoo xam ne waxoon naa ko mais gisoo ko rien ne vous empêche dara terewu leen ngeen wax ma ko ne ma nag masala sàngam ak sàngam bokkoon na ci nga waxoon waaye gisuñu ko voilà ndax après man dama doon ku kese euh, moo am benn kii nu mu tudd masala am na masala buñ gisoon muy masala bi doon wax ci koo xam ne dafa bàyyi julli te tay ko ba waxtu wu weesu est ce que da koy fayam déet gisoon nañ ne jamaahirul ulama min ashaabi al madahib arbaa wa gayrihim ñoom dañ ne woon aha kay bañ fay kooku day fay par waaw mooy ki nga xamante ne nii daf koo tey bàyyi julli ba julli weesu ba waxtu wi weesu ñoom ñu ne kooku day fay ni muy njëkk a def nag day tuub tuub gu sell tawbatan nasuha dellu ci boroomam reconnaître ginnaaw bi mu reconnaître càgganteem gi nga xam ne moo ko dugg ak ñàkk am solo gi diine gi ñàkk am solo fi moom mu reconnaître lool lépp te fas yéene ne du ci delluwaat après nag mu daldi fay gisoon nañ ne ku mel ni Zahiriya yi di imaam Daawud ak taalibeem bi imaam Ibn Hazm waaye gisoon nañ ne al imaam Ibn Taymiya eh, rahmatullaahi alayhi daldi woon na koy jàppal jàppale Zahiriya yi na ko noonu imaam Ash-Shawkaani rahmatullaahi alayhi ñoom ñi ne woon du fay dara mooy ñoom nag euh, benn affaire laa fàttoon mooy buñ nee du fay dara mooy nag waa ji léegi kon moom yoonam newatu ci ko ah, waa waajoo xam ne dafa toog démb yëpp julliwul ndax nee na bon waaye yow ah, démb daal j'étais pas chaud quoi sawaruma woon ci julli moo tax man julliwuma woon ñoom ñu ne kooku noonu du fay dara ndax moo ko tey bàyyi ko te ñi nga xam ne ñoom la yonent mi aleyhi salaatu salaam wax ñooy fay mooy man na si salaata aw naama anha ak ñi nga xam ne dañu amoon ngànt daal bu tax comme ni ñu waxoon mooy koo xam ne dafa fàtte julli toog mu fàtte julli ba waxtu weesu kooku garaawul ndax yonent mi aleyhi salaatu salaam moo ne kooku ni muy def fal yusalliha na ko julli idha zakaraha jamono jam nga xam ne ca la ko fàttale ak tamit ki nga xam ne day nelaw ndax moo ne man naama an salaatin aw na nasiyaha fal yu yusalliha mata dhakaraha na ko julli jamono ja nga xamante ni ca la ko fàttale ko ñoom nag ñu ne comme que lool la kon comme niñ ko gise woon waaye ji nga xam ne nag moo ko tey fàttewul nelawul kooku du fay dara waaye dañu ne cela ne veut ko du fay dara que du def dara mooy day tuub moom daal lenn kese lay def mooy day tuub tuub ju sell ci boroomam ngir mu jéggal ko ci loolu nga xamante ne ni mooy càggante gi nga xam ne moo ko dugg ak ñàkk amal solo genn solo ci li nga xamante ne mooy awaamiru rabbihi azza wa jal kon ñoom lool la mooy tuub daal lañ ne moom lay def mais julli du julli fen ndax moom de façon mooy du fay ndax de façon loolu bu ko fayee kenn du ko nangul te sax mooy daa kenn da koo demandé wul li muy def nag mooy tawbatan nasuha voilà kon loolu benn précision la kon tey ñu war a dugg ñu ngi ci boo fàttale ko ñu ngi ci septième année bi ci gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam kon ginnaaw ghazwatu xaybar te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon profitoo ci trêve bi mu am Xudaybiya ak ahlu makkata ak seeni alliés noon yu mag yi di waa makka ba mu amee ñoom trêve ci la jóg nag daldi mën a dem ci nga xam ne ñooy yahuud yi nga xam ne ñoom allabul araba ala rasulillah kama ra'aynaahu fi ghazwatil xandaq awil ahzab yonent bi alayhi salaatu salaam daldi dem ci juif yi nag ngir dali seen kaw ñoom ñi nga xam ne ñoo mobilisé woon araab yi daldi leen xërtal ci kaw alayhi salaatu wassalaam comme ni nga xamante ne nii noonu lañu ko gise woon léegi nag bi nga xam ne kon xare bi jeex na yonent bi alayhi salaatu gis nañ ñu dëpp ba agsi madinatul munawwarata al munawwar ala saakiniha afdalu salaati wassalaam kii imaam muslim naka noonu imaam al bayhaqiyu ci dalaa'ilu nubuwwa rahmatullah alayhim ñu ñuy nettali li nga xam ne ginnaaw gis nañ butin de guerre yi ni mu baree woon te gisoon nañ ni saxaaba yi waxoon sayyidatu Aïsha na ko noonu sayyidina Abu Hurayra radiyallahu këne keroog bi ñu ubbee Xaybar ca lañu mujjee ñàkk li nga xam ne mooy tàndarma tellement ni mu baree woon dañoo suur ci tàndarma tellement lañu fa jële ci alal ni mu baree waaye jëlewoon nañ fa yeneeni façon alal yoo xamante ne nii waaye liñ fa jële ci wàllu alalu tàndarmaak yooyu mu ëppoon waaye yeneen yi jëlewoon nañ ko fa comme nañ gisa woon ca alal ja nga xam ne moom la yi ak Kinaana ibn Abi Rabi' ibn Abi al-Huqayq alayhima min allahi ma yastahiqaani ak yeneen yeneen léegi nag mooy alal ju bari lañ fa jóge léegi nag bi loolu xewee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi ñu dellusee madinatul munawwara ala saakiniya afdalu salaatu wassalaam ah léegi mu waa muhaajiruuna yi muy muhaajiruuna yi nag ñu daldi kom que léegi alal ji bari na nekkatuñ ñoo xam ne kom nañ bañ doon dóor a jóge fan bañ doon dóor a jóge mu Mukarrama la woon léegi nag bañ doon dóor a ñëw gisoon nañ ne muhaajiruuna yi dañoo dañoo bokk ak ñoom li nga xam ne mooy alal yi dañoo bokk ak ñoom li nga xam ne mooy ñooy seeni alal comme ni ñu ko gise woon ci seydina Sa'd ibn Rabi'a ak ki nga xam ne mooy seydina Abdurrahman ibn Awf mooy ci fra fraternisation gi gis nga ba yonent bi alayhi salaatu ak si Medina mooy dafa jël daldi mbokkale ñi ak kiiw ak kii baynal muhaajiriina wal ansaar ñu bokk ak ñoom ñépp lépp daanaka waa lamsaar yi jël seen alal yi bokk kook ñoom léegi nag bi ñu jógee xaybar léegi ñu bari ak xare yi fi jot am alal yi am yëpp bi ñu jógee xaybar nag ñu daal di jël nag la nga xam ne moom lañ leen joxoon la leen laa lamsaar yi joxoon ngir delloo leen ko te loolu jotoon nañ ci gis dara loolu nag lañu imaam ibn euh, al imaam abu bakr ibn abi abu bakr rahmatullah alayhi di nettali ci dalaa'ilun nubuwwa naka noonu imaam muslim ibnul xajjaaj al-qushayri an-naysaabuuri rahmatullah alayhi soloo na ko ci kitaabu siyar kitaabu uh, bi nga xam ne moom la def ci aljihaadi wa siyar kitaabul jihaadi wa i moom imaamu muslim ibnul xajjaaj ci saxiix boo fa demee mu ngi nettali lii shuraax yi ñu ngi ko tudde baabu raddil muhaajiriina ilal ansaari manaa'ihahum min ash-shajari wath-thamar hiina istaghnaw anha bil futuuh waxoon nañ la imaam muslim bunt rekk la def kitaab téere yooyu moo ko bind comme kitaabul jihaadi wa siyari loolu moo ko def mais baabu sàngam lool ku mel ni imaam an-Nawawi am na yum ci def ak yeneeni surah bi mu def moom imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi mooy bi gën a siiw kon baabu ci kitaabul jihaadi wa siyari baabu bunt raddil muhaajiriina delloo gi nga xam ne ñooy muhaajiruuna jógowoon makkatal mukarrama ñëw medina daldi delloo ilal ansaar yi ci wàll ansaar manaa ixawum mooy yiñ leen mayoon joxoon leen ko ci ay garab ak ay ay ay ay ay tool xiina sarnaw anha bi nga xamee ne nag dem nañ nag ba loolu soxlaatuñu tool yañ leen joxoon suuf yañ leen joxoon léegi am nañ loo xam ne moo ëpp loolu wala loo xam ne même bu ko ëppul mais dina dina leen doy léegi dina tax ñu daal di mën a faj seen aajo léegi nag bi amee lool moo tax mu ne ñu daal delloo li nga xam ne mooy la leen waa lamsaar yi joxoon xiina jamono yi nga xaw ne istaxnaw dem nañ ba doylu anha ci loolu la bil futuuxi ndax xare yu bari fa ak la nga xam ne lañ fa jële imaam buñ jëlee imaamu muslim ibn al-Hajjaj abul xuseyni muslim ibn al-Hajjaj alxushayri an-Naysaabuuri rahmatullahi alayhi mu ne wa haddathanii Abu Taahir wa Harmalata qaala axbaranaa ibnu Wahb qaala axbaranii Yuunus an ibni Shihaab an Anas ibni Maalik radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala kon imaam Muslim mu ne wa haddathanii nettali na ma abu taahir sama sëriñ di abu taahir wa xarmala xarmala te mooy ibn yaxya at-tujibi raxmatullaahi alayhi al-misri taaliba imaam shaafi'i boobu bu mooy xarmala ibn yaxya ñoom ñaar moom ak abu taahir imaamu muslim ibn al ñu ne axbarana ku nekk ci ñoom ñoom ñaar ñu ne axbarana nettali nañu ibnu wahbin yaani abdallah mu abdallah ibnu wahbin maaliki bu mag boobale al imaam abdallah ibnu wahb qaala mu ne axbarani nettali na ma yuunusu di yuunus yaani ibnu yuunus ibnu yaziid al ayli di yuunus ibnu yaziid al-Ayli an ibn Shihab mu jële ci sëriñam di ibn Shihab Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri an Anas moom imaam ibn Shihab mu jële ci sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne moom sayyidina Anas mu ne lamma qadima al-muhaajiruuna min Makkata almadinata qadimu wa laysa bi aydihim shay'un wa kaana al ansaaru ahlul ardi wal aqaar fa qaasamahum al ansaaru ala an a'tawhum ansaafa thimaari amwaalihim kulla 'aamin wa yakfuunahum al 'amala wal ma'uuna Seydina Anas ibn Maalik Seydina Anas ibn Maalik gis nañ tarjamaam seydina anas ibn malik ibn damdam al ansaari xaadimu rasulillah est-ce que gis nañ tarjama part damay hésiter entre entre entre entre siira bi ak bulughul maram bi xama bu dee bulughul maram si résumé yi yooyu def nañ tarjama seydina anas bu yàgg waaye est-ce que def nañ ko ci siira bi nii wóorutuma muy Seydina Anas bu dee defuñu ko war nañ ko def sax ndax Seydina Anas moom lan moo teeba léegi defuñu ko lool war nañ ko def foog naa loolu war nañ ko def yaakaar naa ne def nañu tarjama Seydina Anas ibnu ummi suleymin di doomi ummu suleym uh, anas ibn malik ibn anas ibn damdam anas ibn malik ibn dom anas wala anas ibn malik ibn damdam malik ibn damdam <coughs> gisoon nañu ni yaayam ja tamit voilà Seydina bu ñu ko deful it fan yi kon bu ñu amee beneen occasion dinañu ko def wóoruma ndax def nañu ko après dinaa vérifier ci taraajim yi hal ra'ayna tarjamata sayyidina anas ndax gis nañ tarjama sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala wa arda anas ibnu nadr moo doon nijaayam voilà anas ibnu nadr mi nga xam ne gis nañ nam faatoo woon ah jàmbaaru Uhud seydina anas ibnu nadr ah te moom lañ ko tuddee woon moom mooy turandoo seydina anas ibnu malik kon mu ne moom sayyiduna anas ibn malik radiyallahu taala anhu mu ne lamma qadima al muhaajiruuna min makka mu ne bi nga xam ne ci la muhaajiruuna yi gàddaay jóge makka ñëw madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam qadimu mu ne dañoo dëgmal Medina wa laysa bi aydihim shay seen loxo yi dara newu ci mooy indaalewuñ tus sifral yadayn dañoo ñëw seen loxo yi dara nekku ci te loolu moom gisoon nañ ko yaataloon nañ ko bu baax ci gàddaay gi naka lañu gàddaaye woon naka lañu gàddaaye woon gisoon nañ ko bu baax ci gàddaay gi te gisoon nañ la daroon abu yaxya ci exemple seydina suhayb ibn sinaan ar-ruumi ni ko waa Makka dépouillé ni ko waa Makka dépouillé jël lépp nangu ko waaw ba mu leen ne yéen xam ngeen ne man defarkatu flèche laa te tiirekat laa ba muy gàddaay gaay mu ne leen de bu ngeen mën a ree songu dinaa décharger sama flèche yi ma yor yépp ci seen kaw di ngeen ma rey maa di ngeen ma jàpp mais bala ngeen maa jàpp dinaa descendre ñu bari naa leen faat wala rek ngeen bàyyi ma ma tegtal leen sama sa alal fi mu ne da ngeen bàyyi ma ma dem Medina na ngeen xam ne soit man ngeen ñu def loolu walla ngeen nar maa tere ci force ma décharger sama sama lancer sama flèche yi seen kaw. gaa yi ne ko waaye ñun foo ay jàllal ñun soxlawuñu ci téele fii mais daal ab doxadéem nga fi waaw doo fi nekk étranger nag ñu fat la nga am ci alal ju bari naan dangay gàddaay nit ñëw di yàq suñu diine ji diine yi suñu bàyyi ne woon ak suñu maam yi nga ko ñuy jàppale naan danga koy gëm di dem kon alal ji nga amoon ci réew mi delloo ko après quitte le pays voilà demal sa yoon ñun l'essentiel mooy alal ji nga fi liggéey nanga ko fi ba mu tegtal leen daldi dem noonu deseetul dara mu agsi yonent bi alayhi salaatu ne ko rabihal bay'u aba yaxya rabihal bay'u aba yaxya ne ko sa njaay ma tono woon a ne yow abu yaxya sa njaay ma tonowu na yow sa njaay ma tonowu na yow mooy def nga sa alal ñàkkoo ko ñàkkoo ko de loolu lépp ci yoonu yàlla la te buur yàlla nangu na ko gis nañ ñeneen yi waa waa Màkka ñoom dañ doon titre foncier seen kër yi comme nañ defoon waa Bani Jahsh ñoom Seydina Abdallah ak ñoom Zeynab ak ñoom abu ahmad banu jahshin ba ñu demee la gaay daldi titre foncier seen kër yi ñoom abu sufyaan ak ñoom abu jahl def ko ci seen tur nangu ainsi de suite ainsi de suite moo tax seydina anas ibn malik radiyallahu taala mu ne bi nga xam ne ci la muhaajiruuna yi jóge madina daldi ñëw jóge màkka ñëw madina dañoo dëgmal si agsi wa laysa bi aydihim shay'un voilà te bi ñuy agsi seen loxo yi dara newatu ci ndax waa Màkka jël nañ lañu amoon mu ne wa kaana al ansaaru ahlul ardi wal aqaar Seydina Anas mu ne contrairement nag ak ñoom muhaajiruuna yi contrairement ak ñoom waa Medina ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoo leen dalal alansaar ñoom nag ñoo doon boroom ahlul ardi ñoo moomoon suuf si Medina yépp ñoo ko woon ñoo moomoon suuf yi ba pare euh, daldi moom li nga xamante ne alaaqaar mooy suuf seeg kër yeeg terrain yeeg yooyu yépp ñoom ñoo leen moomoon ñoom waa ahlul madina mooy bien immobilier yépp ñoo leen moomoon fa qaasamahum al ansaar an atawhum ansaafa thimaarin amwaalihim kulla aam wa yakfuunahum mul amala wal ma'una léegi ansaar yi comme que ñoom dañoo ñëw muhajiruna yi amuñ dara te ñoom wansaar yi ñoo moom suuf si ñoo moom kër yi ñoo moom tool yi ñu daldi proposer muhajiruna yi ngir ñu jox leen at mu ne moitié li nga xam ne mooy seen récolte yi ñuy jël ci seen tool yi waaye ci kaw ñoom ñu daldi leen di yakfunahumul amala wal mauna mooy léegi muhajiruna yi ñoom ñooy nekk les ouvriers ñoo leen di liggéeyal ci tool yi ñoom léegi nag bu récolte bi jotee ñu saal sàlli koy séddoo voilà lii mooy aqdul aqdul aqdul aqdul ijaara euh, mooy salarié mooy ne dangay yéen da di liggéey léegi ñun ñu leen di fay voilà da ngeen di liggéey ñu leen di fay contrat bi nag mooy liñ leen di fay ci récolte bi lay jóge yéen daal saa bu ñu defee récolte bu ngeen liggéey ba récolte jot di ngeen am cinquante ñun ñu jël cinquante xaw naa ni roog li yonent bi alayhi salaatu salaam def ak waa eh, mook loolu sax benn la bi mu def ak bu baax dul ijaara mais bii mooy lii mooy muzaraa bi ñu gisoon ak al musaaqaat yéena moom suuf si ñun ñoo moom suuf si yéen nag yéen a koy liggéey léegi nag bu ngeen ko liggéeyee lu ci génn ñu daal di koy séddoo c'est pareil saa waxoon nañ la que ne li gën a dëgër mooy ne euh, semence bi mooy badre bi c'est pas obligé ñu ne kooku waa ji joxe suuf si moo ko war a joxe wala waajee beneen côté bi moom moo ko war a joxe loolu obligé wul fenn te loolu gisoon nañ li nga xam ne moom la ci imaam ibn al qayyim al jawziya wax ba zaadul ma'ad fii hadi xayril ibaadi sallallahu alayhi wa kon muhaajiruuna yi loolu lañ waxoon ansaar yi loolu lañ waxoon muhaajiruuna yi kon ñu liggéey suuf ala an a'tawhum ansaafa thimaari amwaalihim kulla aam wa yakfunahum al-amal wal ma'uuna léegi mu ne wa kaanat ummu anas ibn maalikin seydina anas mu ne yaayam di wa hiya tud'a ummu sulaym mu ne ta moom lañ doon woowe ummu sulaym bint milhaana gisoon nañu tarjamaam ci nisaa'u xawla rasuuli sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhunna wa ardaahum umm sulaym bint milhaan moo doon yaayu seydna anas mu ne wa tam umm sulaym moomu ummu abdillah moo doon yaayu seydna anas mais moo doon yaayu saxaaba buñ doon woowe abdullah ibn abi talha di doomi abi talha al gisoon nañ ci xaybar lamma kaana yow xaybara amara rasulullah sallallahu alayhi wa aba talxata fa naada mooy abu talxa boobu mu ne woon yëgleel ci biir nit ñi ann allaha wa rasulahu yanhayaanikum an luxuumi alxumuri lahliya abu talxa boobu moo doon gisoon nañ ne mooy te defoon nañ tarjamaam jiitoon nañu gis tarjamaam walillahi alhamdu wal moom moo nekkoon boroom këru baay jiitle la woon ci seydinaa anas ibn malik moo doon denc seydinaa seytatinaa umm sulaym léegi nag dañoo amoon doom boo xam ne moom lañ doon wax moom lañ doon wax moom lañ doon wax lan abdallah dañoo amoon doom joo xamante ne moom lañ doon wax abdallah ibn abi talha di doomi di ba Euh, rakk la woon rakk la woon ci seydina anas ibn malikir radiallahu taala anhuma wa ardaahuma te moom mosoon nañu tuddee mbirama ah. abdallah boobu loolu tuddoon nañu ay mbiram xaw ma nag yaa ngi koy fàttaliku am déet xaw yaa ngi koy fàttaliku am déet kon mu ne kon Umm Sulaym Sayyidatuna Umm moom mi nga xam ne moo nekkoon bàyyi Abdallah ibn Abi Talha radiyallahu anhuma kaana axan li Anas li ummihi mu ne Abdallah bo frère Seydina Anas la woon boo xam ne ñoo bokkoon yaay bàyyi lañ bokkul ndax Seydina Anas ibn Malik Seydina Abdallah di ibn Abi Talha ñoom bokkuñu woon li nga xam ne mooy papa moom nag Seydina Seydina Umm Sulaym moom ba mu yi door a ñëw Medina mu ne dafa joxoon wa kaanat antat Umm Sulaymin sallallahu alayhi ummu anasin bokk rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ida qanlaha fa ataaha rasulullahi aymana mawlaatahu umma Usaamata ibn Zayd sayyidatuna Umm Sulaym moom bi mu muhaajiruuna yi ñëwee dafa jël benn toolu tàndarma daal di koy jox yonent bi aleyhi salaatu wassalaam pour ci loolu mooy politique boobu sañuy mbokk ñoo fi ñëw ñu ñàkk amuñu dara xoolawuñ leen comme ab charge ak a neexoon léegi xoolal réfugié yi ci monde bi daanaka réew mu ne ab ab catastrophe lañ leen jàppe réfugié yi ay catastrophe la leen gaa yi jàppe ñi ci ëpp bokk ñëpp ci réew yi eh, moo tax te loolu mooy réewu tubaab yi ñoo ci tane tuuti de yii ñuy def nii di accueillir rek naan dañuy gis nga Allemagne liñ fi accueillir kero deux mille quinze xaw ma un million de réfugiés yi imaginer nga ko ci suñu réewu jullit yi ñu def ko te pourtant ñi doon ñi doon accueillir du ñuy tubaab mais ay Syriens lañu ay Libanais. ay mooy ay jullit lañu ñu daal di leen accueillir million la la ba meer Merkel daal di daal di accueillir léegi man est-ce dama naan comme que man daal gars yi ay yéeféer lañ dama naan liñ def baaxul non mais bu ñu ko defuloon ku koy def ndax ku jóge Irak wala nga jóge Syrie traverse nga Moyen-Orient lan moo tax demuñu Arabie saoudite c'est impossible c'est impossible c'est impossible seen fukki xel xalaatul xam nañ ne man mu faa dugg impossible lu tax Liban moom liñ ci jël tamit du jeex Liban moo ëppale ñu mu jël ci réfugiés yi yi yi mujj am fii ay Syrie ki Liban ay Syrie ki Irak Liban li mu ci jël ci réfugié monde bi kenn jëlu daanaka ñi mu jël mooy un un tiers population am la lay tolloo ñi mu jël ci réfugié Taliban gis nañ ni mel du dëkk bu dëgër mooy de ay xare ay Israël bombardé leen ci xare yi fii Hezbollah ak yooyu mais pourtant moom def en ñu ngi jéem waaye loolu waruñ war a toog ku nekk jullit dëkku jullit réewum jullit mu ne di xool naan na ko ñoom diw bàyyi tubaab yi di ko def te luñ ci def gaay naan ñii dañoo raciste non mooy xoolal loolu. mooy ne nga foog ne muhaajiruuna yii yonent bi alayhi salaatu salaam ñaata at la nekk Makka di wër di xool mawaasim yi lakinnahu lam yazal yaqfu mawaasimahum yarju min allahi awnan ghayra muttasim lakinnahu waaye moom alayhi salaatu wasalaam lam yazal masul woon a di xeeñtu di dem mawaasimahum ci seen li nga xam ne mooy foire yi doon am ak seen fi nga xam ne mooy seen marché yi ñu doon dajaloo nga xam ne nit ñi dañuy jóge fépp ci ci goxi arab yi village u arab yi kiiwu arab yi foofu qabila yi ñii jóge Yemen ñii jóge Sham ñii jóge euh, Najd ñii jóge fu nekk ñëw ci foire yooyu ñii jóge Yathrib ñii jóge Ghatafana ñii jóge fi nga xam ne mooy Najran yonent mi aleyhi salaatu salaam doon profitoo ci yooyu di xool koo xam ne mooy nangu pays bu accueillir bu leen accueillir xam nga mu euh, waa Ansaar ba ñuy accueillir di nangul yonent mi aleyhi salaatu salaam lool mais ñi ëppoon ci ñoom gëmuñu seen sang yu mag yi sax gëmuñu woon ñoom Sa'd ibn Rabi'a ñoom Sa'd ibn Ubaada boobu non Sa'd ibn kii Mu'aaz mais gëmagul gis nañ ni mu gëmee moom ñoo Usayd ibn Hudayr dañoo woon sangul Ansaar yi mais mooy ñoom ñu accueillir leen ñi gëmoon ci ñoom ñu néew la ah ñu néew ñoo gëmoon ñu accueillir leen mais bi ñu ñëwee jàppewuñ leen ak charge eh, sa waay nous on traverse des problèmes des difficultés mënuñoo accueillir keneen xam nga il il pouvait dire ça il pouvait dire ça que ne non ñun suñu économie. Eh, sawaay comme ni ko ñépp di jooytoo ku nekk rek yaa ngi njëkk a xool yow sa intérêt bopp ngay njëkk xool ci mooy réfugié yi moom dangay waaru ko war ndax nit moom du doyal mu gis nga dëkk bi gën a riche bu doon séddale ay ay ay population bu doon séddale ay population ku nekk weer wu nekk mu lay jox cinquante mille francs juste yow li ngay am du du tax am na ñoo xam ne dañuy jàpp ba léegi buñ gisee mu seen réew nara a jàppale ñeneen dañuy bañ jàpp ne ñoom ci problème dañ ne alors que newuñ ci problème mooy nga gis gars yi niñ jàpp woon réfugiés ay charge waaye wallahi al ansaar humul ansaar ñoom jàppawuñ woon seen mbokk muhaajiruun yi nga xam ne ñoom dañoo ñëw desewuñ dara ñoom dañoo ñëw desewuñu dara dara dara dara déggoo wama bi ay aydihim seen loxo yi min shay dara newu ci mais ñu ñëw jàppaleen kon seen bopp séddoog ñoom seen alal yi gisoon nañ li Sa'd ibn Rabi'a waxoon loolu danga koy gisati ci kaw suuf lool dootoo ko gisati dootoo ko gisati dootoo leen gisati jamais dootoo gisati loolu koo xam ne danaan man sama ñaari ma la Sa'd ibn Rabi'a woon Seydina Abdurrahman ibn Awf ne inni min akthari al ansaari maala man bokk naa ci ñi ëpp alal ci laa lansaar ah léegi ni may def am naa ñaari soxnaa damay jël sama alal daldi la koy jox xaaj bi xaaj ko ci digg bi mbaa xaaj ko ci digg bi am naa ñaari soxna xoolal ku la ci neex nga ne ma kii laa soxla ma fase ko bu iddaam jeexee nga jël loolu kan ngay gis mu koy def gars yi waxuma la dara seen doom ngay bëgg rek seen doom ju jigéen ngay bëgg rek nga commencé laa mere <laughs> kooku moos yaakaar yaakaar nga ne moos <laughs> yaakaar nga ne kooku dayow caaxaanoo de affaire farata nga nar mais ñu merel ndax lan dangaa bëgg seen doom jigéen imagineel kooku dina dina ne man sama ñaari soxna yii <laughs> fa tabaar fa kàllaawu nga xam ne moos yàlla may na leen ab taar léegi seetal ko la ci neex <laughs> loolu da ko koo xalaat loolu kan moo pare ngir def loolu moo <laughs> yow bu dee doomam ji mu jur nga war ko nga nga bëgg koo takk ci farata loo xam ne du caaxaan ndax mu mere la <laughs> kooku kooku moo tax loolu loolu moo tax euh, foofu rek la xew la sa xew yonent bi alayhi salaam rek ka ma sa yar ñu mel noonu jamais doo gis beneen keneen feneen feneen keneen feneen muy daldi def loolu amul impossible ñoom kon loolu lañ jàppe woon ñooy ndax mbir yi boo leen jàppee comme seen bopp xoola almaa yi niñ ci génne un million de réfugiés nu man di dee xoolal xoolal seen économie ren c'était 2015 mais ren mais gars yi gars yi dañoo mujj di di di dañoo manque de main d'œuvre leen dal taux de chômage cinq pour cent quatre pour cent presque liñ naan plein emploi secteur yu bari mënuñoo trouver ay nit ñoo xam ne ñu fay liggéey la loolu France bu ko amoon du du du daw ba rëq ñoom ñi ci douze pour cent yeeg dix pour cent de chômeurs yi des quatre voire six millions de chômeurs mois bu ne bu mois bi tanee mois ba ca des rësat ñuy làmbatu fu ne waa xam nga ne ñooñu te ba gaa yi doon accueillir un million ñu ngi naan laa ilaha illa mais ñoo ñëpp seey nañ ci biir ba mujj gi amatuñu sax dañoo soxlawaat ay nit yoo xam ne secteur yoo xam ne dañoo soxla ay main d'œuvre te amuñu ko voilà moo tax rawatina loolu nag bu dee yéeféer yee def loolu ñun jullit ñi moom war nañoo rus ñun moom mooy war nañoo rus de mooy nag individuellement presque ñun jullit ñi léegi ñu ëpp ci ñun ñu bari ñu bari bokk ci ñun noonu lañ mel mooy ni état yi doxale noonu nga xam ne mbir mi dafa mel ni concerné wu leen doo dégg sax ab pays jullit xam nga Liban moom moom moom moom ah moom de toute façon gars yi dañ fa bari ak Jordan yi am na lu ci jël mais mais doo gis gars yi def ko préoccupation ñu naan wooyu waa OCI yi kon def nañ ci extraordinaire ngir waxtaane réfugiés yi xool en tant que pays musulman yoo xam ne dañoo nekk ci problème ana naka lañuy la ñëwee jàppale ñi nga xam ne ñooy suñu frères yi yi nga xam ne réfugié lañ ay laaji uuna lañu jóge seen réew yi loolu da koo gis hein hein waaye gisoo ko gisoo ko loolu nag mooy war nañoo rus en plus bu problème amee xoola bi problème yi tàmbale lan lañ def ba ba ba la alxuraan wax wa in taayifataani minal mu'miniina iqtatalu fa aslihu baynahuma si wa ba syrien yeeg printemps arabe ak Algérie Tunisie ay Égypte est-ce que ay aussi yooyu ñuy wax mooy suñu organisation de la conférence islamique wala ñooñu nga xam ne ay ligue xaw ma lan lan mondial ak suñu réew yi lan moo tax ñu mën a am conseil boo xamante ne ngir régler des conflits la en tant que jullit comme li ñu alxuraan wax bu ñaari kuréel ci jullit ñi ci way ngëm yi daal di jotee jóg leen sol leen seen dàll dem ngir yéwénal seen diggante kan moo ko fi def ay printemps arabe di am gaa yi nekk fi ñenn ñi moom dafa mel ni yàkkamti woon nañ ñu topp seen ni nasaraan yi yàkkamti nañ régime yooyu jóge fi xoolal li problème bi mu indi ci kaw suuf si léegi xam ngeen ne mos Irak bàyyi woon fa Saddam a gënoon de bàyyi woon fa Saddam moo gënoon fopp fopp Tunisie bu ban Ali bii xam nga ne ba woon fa benn Ali moo gënoon de waaye xoolal bi gën a dee moom bi gin a dee moom mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy waa ji moom fii moom Libye li bi moom moom moom moom mooy moom moo gën a diyee xoolal xam ngeen ne Xawaaf yi moo fa gonoon de xoolal réew moo xam ne ba léegi nii may wax ak yow le 5 wala le 4 août 2017 gaa yi nii dara amuñu ko ab état amuñu ko ay général bu toog fële ab maréchal fal boppam maréchal ak benn waay boo xam ne politique occidentaux yi ñoo ko tab ne moom mooy moo jiite ak moo jiite mbir yi ñu ne fay guerre seen biir yàlla jullit ñi toog mel ni ñoom loo concerné wu leen li lépp bàyyi bu ñuy wax ñu naan na Nations Unies yàlla la mooy ñun war nañoo ñu ngi war nañoo xoolaat suñu bopp war nañoo xoolaat suñ bopp de war nañoo fa xoolaat suñu bopp kenn mel ni mbir mi concerné wu la concerné wu li ci même loolu nag bul foog ne nga toog naan non état yi lañuy wax mais man ak yow lan lañu def man ak yow en tant que ban réfugié lañ dimbali fii romb ko rek may ko. jox ko 5 euros wala 2 euros kan lañ ko def non est-ce que def nañ loolu loolu sax defuñu ko mais bi gën am solo mooy toog benn bés sa xel dem ci ñoom wala nga julli ba pare ñaanal leen yàlla teggil leen coono yuñ ne kan moo ko def ci ñun. ah na na kenn toog rek te ad-du'a silahul mu'min ñaan mooy arme jullit. yow xanaa nag loo pauvre pauvre naye naye sa mbokk jullit quand loo ko naye naye mais ñaan xanaa ñaan moom yomb nga ko yomb na nag bu dee nay ngaa génn sa poche joxe mais ñaan kay ñaanal ko xanaa mais loolu lépp duñuy ñuy fekk loolu lépp duñuy fekk mooy égoïsme googu nga xam ne ci côté état yi da koy gis mais dafa fekk ci ñun la commencé dafa fekk ci ñun la commencé waaye muhaajiruun ak ansaar yii naa lansaar doxaloontuwul nag ñoom de kon mu ne woon moom sayyidina anas mu ne yaay yaayam di sayyidina sayyidatuna ummu sulaym dafa joxoon yonent bi aleyhi salaatu salaam bi muy door a ñëw Medina comme ni ko yeneen lansaar yi doon defee muhaajiruun yi da koo joxoon garabu tàndarma ay ab toolu tàndarma mu ne wa ata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam umma aymana makaanahunna min haa'iti yonent mi alayhi salaatu wasalaam daal jël tool boobu noonu ko toolu tàndarma yooyu ko yaay Ummu Sulaym mu joxoon mu daldi di koy jël daal di koy jox ki nga xam ne mooy euh, kii yaay Ummu Ayman baraka alxabashiya alqurashiya mawlaahum muy sayyidatuna ummu ayman mu ne ta mooy yaayu usaama ibn zayd mawlaatahu ndax eh, eh, kii eh, sayyidna nu mu tudd usaama yaayam mooy sayyid ummu ayman mi nga xam ne moo nekkoon soxnaay Seydina Zayd ibn Haarisa xam nga Ummu Ayman bi waajuru yonent bi waajur salaatu wasalaam Seydina Abdallah moo ko moomoon bi mu génnee àddina moo fa newoon gis nañu gisoon nañ bi ñuy gis siira ba ca début ba moom moo àndoon ak euh, Sayyidatu Amina mi nga xam ne mooy waajuru alayhi salaatu wasalaam bañ demee Medina doon ko ngir mu gis ni yaayam yi bañ dëppee mu gaa ñu fële ca abwa awi zuhami moom moo ko moo ko delloo woon moom ummu man moo delloo woon alayhi salaatu yóbbu ko ci abdul muttalibi yóbbu ko ci abdul muttalib voilà moom nag ummu man boobu yonent mi alayhi salaatu da ko mu jël garab tàndarma yooyu tool yooyu ko ummu sulaym joxoon daal di koy jox kii ne qaala ibn Shihaab imaam ibn Shihaab ne fa axbarani Anas ibn Maalik mu ne nettali na ma seydina Anas ibn Maalik anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam lamma faraga min qitaali ahli Xaybar wa nsarafa ilal madiinati radda al-muhaajiruuna ilal ansaari manaa'ihahum allatii kaanuu manahuuhum min thimaarihim imaam ibn Shihaab mu ne fa axbarani xabaare na ma Anas ibn Malik Seydina Anas ibn Malik moo ma nettali man imaam ibn Shihab az-Zuhri rahmatullah mu ne anna rasulallahi kenn ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam min qitaali ahli xaybar bi nga xam ne ci la fare ci la pare ci xarek waa waa xaybar ah, wansarafa ila al madinati mu daal di dellu dem madinatul munawwara raddal muhaajiruuna muhaajiruuna yi dañoo delloo ansaar yi ilal ansaar yi mën a ay xew yañ leen mayoon comme yiñ leen mayoon ci seen seen seen seen tool yi ak yooyu dañ leen koo delloo ak lañ leen waxoon mooy ngeen liggéey lii mooy yooyu ñu delloo leen ko léegi comme que léegi am nañ loo xam ne ñoom mën nañoo demal seen bopp qaala mu ne fa radda rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila wa a'ta rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam umma mu ne yonent bi salaam ci noonu bi muhaajiruuna yi delloo waa Ansaar xam nga ñëkkoon nañ leen propose proposé lool yonent bi salaam waxoon na leen loolu ngir ñu delloo leen te loolu gisoon nañ ko ci xare yi wees woon moom waa lamsaar yi ne déedéet ñoom d'accord ñoom mais bii nag mu delloo leen ndax affaire yi alal bi ñu am dafa bari te nit euh, mooy moo tax yoral sa bopp sa liggéeyu bopp moo gën ndax lool dalay libeere mooy fekk yaa ngi nekk statut yaa ngi yor statut yi xamal ne yow t'es pas libre statut salarié mooy anta yow libre mais boo yoree sa liggéeyu bopp kooku yaa gën a libre monsieur libre moom kuy libre yaa ko gën a te xam nga nan ngay doxale say mbir moo tax lansaar yi muhaajiruuna yi bi ñëwee ba am loo xam ne nag mën nañ cee suqalikoo te léegi nag seen départ baax na am nañ loo xam ne mën nañoo dem ñu daal di delloo la yonent mi alayhi salaatu salaam daal di delloo tool ba ko yaayu Seydina Anas di yaay Umm Sulaym radiyallahu anhuma daal di woon jox mu daal di koy delloo mooy xam nga yaay kan la ko joxoon Ummu Ayman léegi nag bi mu ko delloo Ummu Ayman mu jël mu jël li nga xamante ne nii moom la joxoon Ummu mu jël moom toolu boppam yonent mi alayhi salaatu ay tool yoo xam ne moo ko far moom daal di koy jël daal di jox yaay Umm Sulaym kon noonu la bi ñu jógee xaybar kon gis nga buur yàlla lam leen waxoon ne leen wa uxra tuhibbunaha nasrun min allahi wa fathun qarib wa bashiril mu'minin suuratul fath keroog Hudaybiya bañ fay jóge saxaaba yi mer ci mer bay futtu ndax le fait que waa Quraysh non waa Quraysh waa Quraysh sa tat tat Quraysh ñooñu yàpp Quraysh ñooñu yàpp non seulement ñun ñu ngi jóge Médina dox ay kilomètres yi kilomètres ba fii ñu ne ñu sawaay duñu umra quoi mel ni kaaba gi seen ñoom ñoo ko moom mais ñu naan déet ñu defal ñu accord yoo xamante ne nii mais sincèrement sincèrement gisoon nañ <laughs> à travers ñoom la Seydina Omar ibn al-Khattab doon protester ñoom ñépp moo tax euh, ba leen yonent bi aleyhi salaatu watu leen ñu bañ tellement dañ non non non naa yonent bi aleyhi salaatu dina mujj d'accord quoi ndax non non Quraysh ñu meroon gis nañ bi suuratul Fath wàcce suñu borom di leen dalal ne leen wa uxraa tuhibbuunahaa nasrun min Allah am na leneen loo xam ne bëgg ngeen ko muy ndimbal ngañaay boo xam ne nasrun ndimbal min bu tuddee bu tukkee ci boroom. wa fathun qaribu nag ubbee goo xam ne bu jege la gis nañ yenn mufassiru na ñu ne mooy fathu Xaybar nga xam ne bu ñëwee xéewal yu bari ngeen ci am wa bashiril mu'minin bégalal ñi nga xam ne ñooy aji ngëm yàlla yi ku gëm yi ma wax rek gëma ñoom ñii bëggal leen ñoom ñoom ñoom saxaaba yi mooy gis nga moo tax butin de bi pour lan la woon Xaybar pour lan la woon waa waa ñi demoon bi la woon umratul Hudaybiya la moo tax xoolal jële nañu fa loo xam ne bu ñu duggoon màkk jour boobu noonu duñ ko fa amee biñ demee Hudaybiya noonu bu leen waa màkk bàyyi woon ñu daldi siyaare demat du ñu fa amee loolu moo tax nit borom bi subhaanahu dina la xañ dara loo xam ne ndax wër kaaba gi la quand même mais umra la quand même yi xañ ñu ko suñu boroom xañ leen ko waaw jaare la ko ci waa Makka ne leen du ngeen fi dugg Abu Sufyaan wa xisba Abu Sufyaan ak ñi nga xam wa xisbu ak ñi nga xam ne ñooy ay gaayam ñu ne leen du fi dugg gaay mer ba futt moo tax nit buur yàlla dina la xañ dara nga mer ba futt jàpp ne wax dëgg yàlla ñàkk nga say bët wala ñàkk nga li ëpp solo ndekete yoo buur yàlla lim la dencal moo ëpp loolu fopp fopp fopp fopp voilà ñu amee ci indépendance économique waaye lan dumaalaale ci ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi ginoon bon di yahuudu xaybar yi yi nga xam ne yàgg nañoo xërtal nit ñi ci seen kaw nga xam ne menace boobu ñu effacé ko ñoom waadil qura ñoom fadak ak yahuuda tayma yooyu yépp ñu raatale leen te loolu bu bu dul woon bloqué gi leen blocus gi leen waa Makka bloqué doonul woon am gis nga buur yàlla ni muy def kon ginnaaw loolu ñu war a gis nag ay bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon dëppee Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam mu commencé moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di yónni ay sariya bi mu jógee Xaybar muy yónni ay sariya ndax bul fàtte ne gazwatu Xaybar kañ la amoon ci muharram ci septième année bi ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon génn daldi dem fi nga xam ne mooy xaybar ci la génne woon muharram muharram mooy ban <laughs> loolu moom yaakaar naa ne foo ñu góor-góoru nag ngir xam weeru julli di de il faut ñu góor-góor lu ngir xam weer yi ban moo njëkk ci weeru jullit mooy lan mooy muharram mooy muharram après dul xijja bi mujj nga xam ne ci mooy weeru tabaski bu tabaski weesoo lan moo ci tegu tamxarit weeru tamxarit mooy début année wu musulman ci la yonent mi alayhi salaatu génnewoo daldi woon dem xaybar ginnaaw bi mu jógee xaybar nag nërmel leen suñu boroom nërmel leen jaare ko ci seen loxo ñoom jullit ñi radiyallahu ta'ala anhum yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci weeru ci weeru Sha'ban ci weeru Sha'ban ci juróom-ñaareelu at mi mu daldi yónni yónni ñaari sariya yoo xamante nii ci weeru Sha'ban la solo solo kan imaam Ibn Sa'd imaam Ibn Sa'd ak sëriñam bi imaam al selon ñoom ñaar mooy ñaari sariya yi ñuy bëgg a tudd te yonent bi alayhi salaatu salaam yónni ko daal koy muy sariya mooy armée boo xam ne da koy yebal da leen di yebal te moom alayhi salaatu salaam du dem ci weeru Sha'ban ci juróom-ñaareelu at mi ci la yonent bi alayhi salaatu salaam daal yónnee ñaari sariya yi ñuy bëgg gis bi ci njëkk ñaar yépp ci même weer bi kanta moo jiitu ku mel ni par exemple imaam al-Bayhaqi ci Dalaa'il an-Nubuwwa moom dafa jiital sariya bu Seydina ndax ñaari sariya boo xam ne yeneen time alay sarsam bu ci nekk mu ngi ci yebal ash-shaykhaan kenn ci ñoom ñaar muy imaam Seydina imaam as abu bakrin siddiq ibn abi quxaafa radiyallahu taala beneen sariya bi mu ngi ci yónnee faaruqul umma sayyiduna umar ibn alxataabi radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma bu dee par exemple imaam al bayhaqi ci dalaa'ilun nubuwa moom sariya bu sayyidina umar bi radiyallahu anhu la njëkk a tudd bi nga xamante ndax imaam al Bayhaqi rahmatullah dafa ginnaaw bi kiiwee Xaybar ak yu mel noono yi jëm ci yooyu dafa def benn bunt bu mag mu ne ci dalaa'ilu nubuwwa jimaa'u abwaabi saraaya alladhi tudhkaru ba'da fathi Xaybara wa qabla umrati al-qadiyya wa in kaana taariixu ba'diha laysa bil waahidi waadihi laysa bil waadix inda ahli al maghazi imaam abu bakrin al bayhaqi raxmatullah alayhi mu ne jimaaw lii baaj bunt la boo xam ne day dajale abwaa bi jimaaw abwaa bi day dajale bunt yi nga xam ne assaraaya sariya mooy armée yi nga xam ne la alayhi yoon wassalaam yónni ca demu allati sariya yooyu nga xam ne tuzkaru dañ leen di tudd ba'da fath xaybar ginnaaw bi ñu ubbee xaybar wa qabla umratul xudaybiya mooy entre xaybar ak umratul qadiya bi waa Màkka ne ko woon ci lañu lay may at mii di ñëw ci ngay ci ngay ñëw gàddaa ci ngay ñëw umra si diggante bi mu ubbee Xaybar ak muy dem di umra ji ci umray rendez-vous boobu waa Màkka ko joxoon dafa am nag sariya yoo xam ne dañoo xew ci diggante bi mu ne wa in kaana taariixu même bu dee ne datu ba'daha lenn ci sariya yi nii ñuy waaja tudd laysa bil waadixi nekkul lu leer mooy ab mooy préciser wuñ ko inda ahlil maghazi leerul ci waa ahlil maghazi te ñoom ñépp yi d'accord wuñ ci te yenn yi mooy duñu wax kañ la moom nag mu dajale leen fii léegi nag bi mu defee lool moom mu njëkk indi mu def baabu moom imaam al imaam imaam al bayhaqi dhikru sariyati abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu ila najd qibala bani fazara mu ne zikru lii mooy tudd sariyatu abi bakr sariya bu sayyidina abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu boo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam la bu mu yónni jiital ko moom seydina abu bakr ila najd ngir mu dem fi nga xam ne mooy najd di est arabe qibala utali mooy ñan ñoo nekk foofu bani fazaara waa bani fazaara kon loolu la imaam al bayhaqi rahmatullah alayhi daal di ubbee buntu boobu kon ñoom imaam ibn Saad nag ak sëriñam bi imaam al mooy ci ñoom ñoo ko nettali muy nettali yoo xam ne càllale yi wéruñu ndax dafa jaar ci imaam al-Waaqidi rahmatullaahi alayhi euh, euh, euh, afwan laa ñoom nettali nañ ko mais sariya bu imaam abu bu seyna abu bakar bi mooy bu dee ñoom seen càllale wérul mais càllale imaam al bi wér na na ko noonu imaam ahmad ibn hanbal daal dinay solo sariya bi imaam ahmad ibn hanbal daal dina koy solo ci sanad boo xam ne bu wér la na ko noonu taalibeem bi de imaamu muslim ibn al alqushayriyu annaysaabuuriyu raxmatullaahi alayhima ñoom ñaar ñépp daal dinañ koy soloo muy xadiis bu wér di nettali li nga xamante ne mooy sariya bu as-siddiq radiyallahu taala anhu bi yonent bi alayhi salaatu salaam yónni ko qibala najdin mu jëm fi nga xam ne mooy najd ah imaam léegi xoolal xoolal càllale imaam ahmad càllale ñu jël boobu imaamu ahmad ibn hanbal moom mi nga xam ne mooy sëriñu ñan giiru hanbali yi rahmatullaahi alayhim ñoom ñépp nag day jaar ci xadiis bi day jaar dañ ko jële ci Ikrimat ibn Ammaar raxmatullaahi kon imaamu Ahmad ibn Hanbal xam naa tey dañuy wax càllale bi bii ñëw ñu daal dugg ci nettali mooy def nañ taxriij bi kon imaam Ahmad moo ko soloo naka noonu imaamul Bayhaqi raxmatullaahi alayhi ak Ahmad bi imaamu Muslim ibn al ñoom imaam al-Waaqidi tudd nañ ko waaye bi sanadin da'if waaye ñii sanad yi wér nañu na imaamu sanadu imaamu Ahmad ak imaamul Bayhaqi ak imaamu Muslim ibn al-Hajjaj imaam Ahmad mu ne moom imaam Ahmad mu ne Bahz mu ki ma nettali mooy moom ki ñu nettali mooy suñu Bahz qaala mu ne nettali nañu Ikrimatu ibn Ammaar ki ñu nettali ñun baas mooy Ikrima eh, ne xaddatanaa nettali nañu Iyaas Salama di Seydinaa Iyaas di doomi Salama qaala mu ne xaddatanii nettali na ma abii di sama baay Salama boobu mooy ban Salama mooy Salamatu ibn al-Akwa' radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu saaxibu rasulillahi sallallahu alayhi wa moom mi nga xam ne mooy baayu iyaas moom moo nettali doom ji di iyaas moo tax iyaas ne xaddatanaa nettali xaddatanaa nettali nañu iyaa moom Ikrimat ibn iyaas mu ne xaddatanii nettali na abii sama baay qaala mu ne xaraj moom mu ne woon baayam di Salama ibn al-Akwa' daal di nettali waaye naka noonu tamit la ko imaamu muslim ibn hajjaaj rahmatullahi alayhi solo mu jaar ci yoonu ikrimat ibn annaar waaye nag jox naa ne ne imaam al-bayhaqi rahmatullahi alayhi tamit ci ibn annaar moom mi nga xamante ne kon loolu moom lañuy woowe madaarul xadiis mooy na xadiis bi ci moom la jaar di sayyidina Ikrima wute naag nag Ikrima bu siiw bi de woo tax it la ko fee wax na Ikrima bi ibn Ammar bokkul ak Ikrima ba le te ñoom ñaar ñëpp ay taabi'i lañu c'est-à-dire ñoom ñaar ñëpp ay taalibe saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum lañu kon Ikrima ibn Ammar kon moom mooy madaarul xadiis yi mooy xadiis yi ci moom la jaar qaala mu ne xaddatanaa nañu iyaas ibn salamat ibn al akwa'i ci ci riwaaya imaam al bayhaqi foofu dane moo imaam al dane axbaranaa abu abdillahi al xaafid mu ne axbaranaa nettali nañu abu abdillahi baayi abdillah al xaafid mooy kan imaam al xaakim an raxmatullaahi alayhi mu ne wal te nag li nga xam ne mooy expression yi ñu indi fii moom ci moom la jóge muy abu abdillah alxaafid di imaam di imaam alxaakim an-naysaabuuri raxmatullaahi alayhi qaala mu ne axbaranaa nettali nañu abdullah ibn alxusayn alqaadi mu ne ki ñu nettali ñun imaam alxaakim mooy mooy ki ñu nettali mooy abdullah ibn alxusayn alqaadi ne woon juge bi marwa ci dëkk booba la ñu naan marwa qaala moom mu ne xaddatanaa nettani nañu alxaaris ibnu mohammadin tamimi di suñu sëriñ di alxaaris di doomi mohammad te moom alxaaris boobu bokkoon ci waa banu tamim qaala mu na xaddatanaa nettani nañu abu nadri di abu nadr abu nadr mu ne booba gee nooy kan mooy mooy haashim ibnu alqaasim kooku mooy haashim di doomi alqaasim qaala moom nag moo ko jële ci Ikrimata ibn Ammaar mu ne qaala moom al-Haashim ibn al-Qaasim mu ne haddasanaa nettali nañu Ikrimatu Ikrima ibn Ammaar di doomi Ammaar rahmatullahi alayhi qaala moom mu ne haddasanaa Iyaas ibn Salama ibn al-Akwa' gis nañ ne ci riwaayu imaam Ahmad bi moom ne moom moom àggul ci waxul tur bi yëpp dañ haddasanaa dane an iyaas ibn salama an qaala axbarani abi waaye nag fii dane xaddatanaa nettali nañu iyaas ibn salama ibn al akwa nettali nañu ki nga xam ne mooy moom ikrima ibn ammaar iyaas di doomi salama di doomi al akwa an abiihi mu jële ci baayam di sayyidina salama ibn al akwa radiyallahu ta'ala anil jamii